farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi ash-shukr wa ba'duhum yarkanu litasadduri ila riyasatin bila tasatturi walam yumayyiz bayna fardin wa sunan wa yajdibul wara li mujibil fitan wa yadda'i al-kamala wal wilaya yadhal wara bi kathrati riwaya kon sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi waxoon na la nañ dellu tudd yi nga xamante ni asbaabu radaala yam tàmbali woon <coughs> loolee nga dellu mu delluwaat ci ne la nag bokk na ci li nga xamante ne mooy wootewu ak wilaaya ak di wootewu ay xar baax mu jàddaale fi nag leeral façon yu mel noo ci ñi nga xam ne ay faux sëriñ lañ ay faux waliyu lañ duñu bu bon de boo dóoree sa loxo ci ñoom mooy dóor nga ko ci ëkk booy teg sa loxo ci ñoom rek am nga problème léegi nag mu ne wabaadum ñooñu kon waxoon na la bii weesu bi mu jeexale woon que ne leer na ne suñu jamono jii sawaay hein wax naa leen ku bëgg ndoo ku bëgg a sell daal ak jëf ju sell na seeti ñi nga xam ne ñooy awliyaul kummal mali yu mat yi ndax kat leer na suñu jamono jii que ne sëriñ si li ci ëpp julluhum li ëpp ci ñoom fuxuxooy këpp tël lañ ay piège lañ de dawal ba ngay ami tànk ba lañ laa ba lañ laa yàq waaw wa ba'duhum mu ne lenn li ci ñoom ñu yées ñoo ñële <coughs> yarkanu li tasadduri mooy day jéng jëm ci bëgg feeñ waaw di di di fexe di def tout ngir di wane boppam ngir ñu fal ko li ila riasa ngir ñu fal ko bëgg rek ni jiite nit ñi quoi waaw waaw bilaa tasatturi ci loo xam ne mais dañ coo nëbbootul sax que ne moom nguur ak bëgg jiite kese ci lépp tegu ci bakkanam kese nekkatul sax di am nu mu ciy nëbb defatu ko waaw yëg nga xam ne kii mbiri àddina kese mu ne am na ñoo xam ne noonu lañ mel ci ñoom te ba muy def loolu walam yu mayiz ràññeewul bay na fardin diggante farata wa ak sunna gis nga julli ji muy julli wallahi boo ko laajoon lu ciy farata ak sunna xamu ko xamu ko du la ko wax de aj gi muy aj lan mooy ponki aj lan mooy farataay aj yan mooy yi nga xam ne ay waajibaat la lan moo ciy ruknu boo ko laajoon xamu ko waaw xamul lan mooy sunanul xajji manu la cee wax benn dong manu ko arkaanul xajji manu ko xamu ko waaw walam yu may yiis bëgg di jiite yow boo bëggee jiite te amoo xam-xam ba war a tax nga jiite nit ñi loo fiy def lu dul alak jaam ñi waaye bakkanam moo ko ñoddi waaw moo ko jiital te moom ràññeewul diggante farata ak sunna wa yajzibul waraa muy bijj di xëcc mbindeef yi li muujibil fitan ngir la nga xam ne mooy waral ay fitna ci ñoom ndax ku mel nii xam nga ba pare di wale ne moom ci ñoon la bokk ci wàllu yu mag yi waaw yàlla nag bu fekk ne am wàllu yu bu mag daa daa am santam di ci jaare ngir mën a gën a mbaal nit ñi wal iyaazu billaah foofoo gën a garaaw ko usurpation d'identité bi foofu la gën a garaawe sàccu identité carte daa mel daa sàcc carte d'identité maamam wala baayam ndax la baayam ne woon sori na ko bu fi baayam ne woon sax moo koy njëkk a dàq ci kër gi doo xaj fukki xelam kalaatul sax baayam toog mu ñëwoon xalaatu ko wala maamam nii mu mel ba pare nag mu xam ne comme que newatu feeg yooyu moom mu ne fi wala xamu ko sax ndax ba muy judd moom ay sët sëtaati sëtaati sëtaat mu ñëw di usurper identité maamam wal iyaazu billah di bijji lool tax ak la muy woote naan man damaa wile ci wàll yi laa bokk muy bijji al nit ñi li mu muujibil fitan di leen yóbbu ci li nga xam ne mooy waral ci ñoom ay fitna da ngay gis ñoo xam ne lamdaa yi seen seen seen ragal yàlla seen gëm yàlla ni mu dëgëre nekkuñ ci ilmul kalaam ak yooyu yëpp xamuñu ko nga gis benn waay buy waane waanelu di jaay ne daa xam naan da leen di jàngal yàqal leen seen ngëm gi ñu amoon seen pas-pas bu baax bi amoon mu yàq ko dugal ci ñoom ay subuhaat ay lënt lënt yu yoo xam ne nañ jàppe woon yàlla gëme woon ko noonu ak a gaa ji ñëw yàq lépp nëxal lépp waaw walla iyaatu billaah ñooñu ñoo raw till ci biiru gàtt wallahi ñoo dàqa yàq golo ci biir tool te sëriñ bi dina ko wax walla iyaatu billaah lu mel noonee xoolal waaw ñuy bijj nit ñi di leen yóbbu ci li nga xam ne moo leen moo leen di indil fitna ci seen diine ndax loolu mooy bi gën a garaaw te ku am fitna ci sa diine am nga fitna ci sa àddina ak sa alaaxira kon mu ngi noon ba pare mu ne waaye yadda'i al-kamaala wal wilaaya ba pare muy woote ji ba léegi bëgg di def jiital ko waaw te ràññeewu yi sax ràññeewu ko di bijj nit ñi di yóbbu ci li leen di fitnaal ci seen diine wa yadda'i muy woote wu naan fii mu ne moom gis nga nit ñu bu ñooñu nitu yàlla yu kawe yooyu muy woote ak mat ne moom daa mat wal wilaaya di woote ne moom ci awliya uy la bokk moom wilaaya la ko borom bi may parandoo yàlla yi ci la bokk waaye xam na ne wax lool kese du doy yadhal waraa bi kasratir riwaaya muy jommal nit ñi di leen yéem ci bari yu muy nettali waaw foo ko fekk mu ngi nettali ay nettali pas ay riwaaya xadiis de kii daa man xadiis ku mel nii du man xadiis non xanaa mu nekk ci façon yi nga xam ne ñoom la al imaamu ahmad dajaloon waaye kooku sax moom da doon def ngir boppam voilà mooy li ñu doon wax naan gàmmukat yi suñu borom xam-xamu jamono gàmmukat la ñuy woowee ñi nga xam ne dañuy jéem a wax ci diine te seeni wax du dëgër duñ ko teg fu daggal ndax du ñu seet li moom nag yéeme rek ñuy wax loo xam ne fuul yi bu ko waxee fuul yi dinañu yéemu kese ak bu ko defee bu ñu yéemoo la ñuy génn di ko def ci seen poche yi di ko jox di ko lal ci malaan yi wala iyaazu billah <coughs> ñooñ la ñuy woowee gàmmukat sinon bu dee gàmmukat dëgg loolu mooy ñu baax la gàmmu voilà <coughs> mais dañ laa bëgg a wax loolu terminologie la bu bees comme ñële xusaas lañ leen doon woowee waaye nga xam ne imaam ahmad rahmatullah alayhi ak yahya ibn ma'in xaritam ba rahmatullah alayhi ma nekk ci jàkk ji dégg benn waay <laughs> di nettali ay xadiis comme que temps yooyu nit ñi xam-xam moo leen ñoroon waxu yonent bale saa saa moo leen ñoroon waa ji jóg ndekete yoo imposteur lu fóola ci ñoom taxaw ci jàkka ji daal di wax ay xadiisam ne diwa ma nettali nettali ne moom Ahmad ibn Hanbal moo ko nettali ak Yahya ibn Ma'in waaw mu wax ay xadiis yu yéeme te li yàllay def ndeke imaamu Ahmad ngiiru mooy sëriñu ah, ah Hanbali yi rahmatullah yi moom ak xaritam bi nekkoon imaamul jarh wa ta'dil Yahya ibn Ma'in sëriñu ñi nga xam ne ñooy càmbat di luñ bëti di lëñ bët xadiisu yonent ba saa saam ña fa nekk est ce que dëgër na ñoom dëgër nañu dëgëruñu. ku ci jaral ñu sel ñu ñu ñu tagg la sellal la ne kii lu mu wax xadiisam baax nañu wax ko ku ci melut noonu nekk ku dëng mu ne kii ku dëng la waxkatu lu dul noonu la créé katu xadiis la waaw moo tax bañ ko ne yow ñi nga jëw yëpp mu ne ma ne ngeen may tiital man ma jëw ñii moo ma gënal ma dem ci yonent bi alei satu salaam yowmal qiyaam mu ne ma yow yaxyaa xamoon nga ne diw mi nekkoon ci càllale sàngam ñu naan ñu may askanele mbir kooku du waxkatu am te xamoon man ma am bu boobaa lan laay tontu ma am procès ak yonent bale saa saam ëllëg mooy man ñàkk naa ko yow qiyaam ku am procès ak yonent bale saa saam yow di nga torox mu ne man nag ma am ak ñii procès ndax jiw bu baax la li ma leen di wax sinon ñu dugal ci xam-xamu yonent bale saa saam loo xam ne du dëkk ba nit ñi di ko jëfe jàpp ne lool la ndeke sori na lu yonent bale saa saam wax ma ne man Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alayhi ma wax ci ñoo ne leen li ñu wax ñii nii du waxkatu lu am. wala waa ji créé kat la moo ma gënal fopp kooku bu ñëwee na ma poñe yow mal xiyam pare naa na ma poñe moo ma gënal ma bàyyi ne damay damay damay ah damay bañ coow damay bañ kii bu ma ñëwee yonent ba saa saam ne ma yow xamoon nga kooku nga bàyyi ñu bari di la mu doon wax te xam nga ne yow loolu du maa ko wax. bu boobaa lan laay tontu man maay ñàkk kon bu leen ma yaa bu leen may fontoo voilà bu ma kenn foog ne yaakaar ne loolu dina tax ma noppi. loolu la fi boroom xam-xamu xadiis yi taxawee woon rahmatullahi alayhim bu ñu amee xadiis ñu naan lii man a waat ne yàlla yonent bi saa saa ma ko wax xadiisul qudsi ñu ne waat ne lii yàllaa ko wax bu wér nañ leen ko sant ci ñoom la ko boroom bi jaarale waaw rahmatullah alayhim wa radiya anhum nettalikat bi xus nettalikat bi kenn ci xusaas yi ka doon nettali wax ay xadiisam mais temps yooyu bu wutee ak léegi xam nga léegi boo gisee ci gàmmu yeeg yooyu ak cérémonie yeeg yooyu nga xam ne waa ji buy wax da gis sax kenn këf micro bi nañ ko indil fii eh, addi bu nañ ko indil mbir yi fii ku ko indilul waxtaan wi du àgg wala buy wax nit ñi di ñëw di ko jox affaire yi nag demewul woon noonu boobu da doon wax ba pare ba toog boo waxee li ngay wax ba pare ci la gaa yi di indi addi yi nag waa ji wax ba pare ne nu ibn Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayhima ñoo ko nettali te li yàllay def ñu ngi woon ci jàkka ji di déglu waa ji waa ji taxaw di di eh, di tàllal gars yi di ko jox ku ñëw rek yéemu ci lim def waalu di ko yërëm tamit mooy eh, jaajëfal ko ci xadiis yi mu leen jàngal ak lim leen nettali daal ci tooyal xol ñëw ku ñëw joxe ku ñëw joxe eh, sëy na kii bi muy wax lool naan Yahya ibn Ma'in nee na ma Ahmad ibn Eh, bi mu waxee lool kii eh, imaam Ahmad eh, ne Yahya ibn Ma'in da koo wax ki yow yow kii yaa ko wax li mu wax yaa ko nekkal mu ne ko déet yow est ce que yaa ko wax yow li mu ne yaa ko mu ne ko mukk kii maa ngi koy dóor ñu bàyyi ba gaa yi di jël àddiyee ba muy jël di collecté xaalis bi ñoom ñaar ñu agsi ne ko yow nga ne <laughs> sànq kan moo la ko nettali waa ji waxaat ne ah Ahmad ibn Hanbal moo ma ko nettali ak Yahya ibn Ma'in te xamul ne ñoom ñaar ñoo nekk nii di wax ak moom mu ne ha ah mu ne imaam Yaxya ne kii de mooy Ahmad ibn Hanbal man maay Yaxya na Ma'in te lii nga wax ñu ngi koy door a dégg te ma suñu laa gis ma suñu laa fekki te lii ñu ngi koy door a dégg kon nan nga mën a waxee ñoo la ko wax waa ji xam ne jàpp nañu ko mu ne man gis nga ba ma dalee dégg man man masumaa man ba ma ma dalee juddu ba léegi maa ngi masumaa gis ñu ràngateku ni yéen ñaar ñi yéen jàpp ngeen ne Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in kenn ñëw ñoom ku nekk kenn kese nga beneen Yahya ibn Hanbal la kii Ahmad ibn Hanbal moo a nekk leen beneen Yahya ibn Ma'in daal di dem di leen ñaawal quoi nga xam ne waa ji imposteur la waxkatu lu amul la woon xam nga ko xoolal lim usurpation d'identité bi ñu def yàllaa ko weere noonu waaye ñoom ci teggi nii ñu am. ñëwuñu taxaw ca saase ak si ne gaa yi eh, bu leen ko jox dara kii waxul dëgg ndax man maay Yahya ibn Ma'in kii mooy Ahmad na xam balta li muy wax waxuñu ko wala mu ñu laaj ko avant gaa yi ñëw dañoo bàyyi ba ñépp dem ci teggi ni waaye kooku xoolal ni mu def mu leen di ñaawal dem usurpation d'identité garaaw na waaw ndax sëriñ bi ne wa yaddan yi waa ji mel nii ba pare yées ràññeewul dara ci diineem bëgg ku ko jiite bëgg rek di wanewu ñu ngeen ñu jiite ko wayadda'i muy woote wu nag alkamaala naan moo mat wal wilaaya ak wilaaya yëddal waraa comme que moo tax ma ne la kii nii du ay xadiis lay wax lu dul gaa yu yàggee noonu la moom day wax yu yéene mooy yëddal waraa di kasratir riwaaya ci lim bari li muy nettali naan man sax am na mag mu ma ne woon sëriñ diw man xam nga damaa yàgg ci kii waaw wax mag moo xam ne ñépp ay xam ne kii baax na ñu ne mu ne moom moo ko wax loolu